kii ne euh, euh, euh, Seydina Abu Ibn Mas'ud bi ñu ko waxee lool mu ne laqad dalaltu idan wa ma ana min muhtadin <laughs> mu ne laqad dalaltu idan non non bu ma non man manumaa d'accord ci li Seydina Abu kii Abdallah ibn Qays wax waaw mooy bés bu ma d'accordee ci li mu wax ginnaaw ba ma ci amee xam-xam bu leer bu tukkee ci ma lay saa mooy laqad tas dëgg dëgg dalaltu sànku naa idan kon bu boobaa wamaa ana taman ibnu Mas'ud dootuma bokk minal muhtadiina ci ñu gindeeku ñi moo yi ñoom moom xam ne yeneen la àtte ñu def le contraire xam nañ ne sànku nañ moom ku ko def ku nekk sànku nañ waaw moo tax mu ne ko mukku non man du ma li mu wax lii ngeen ne ma lii la àtte nii non du ko def lu tax doo ko def yab na ummi abdin yab na mas'ud ya aba abdirahman radiyallahu taala anhu ah saahibu saahibu na'layni ah yow mi doon téye dàll yonent bi alayhi salaatu salaam bu masoon a toog bokk ko ci sa poqataan yi lu tax nga wax loolu le ah mu ne laqad dalaltu idhan wa ma ana min al muhtadin waaye bu ma toppee Seydina Abu Muusa Abdallah ibn Qays ci lim àtte kon sànku na te bokkuma ci ñuy ginneeku waaye lan moo tax mu nekk aqdi fiiha bima qada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man dama ciy àtte li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àtte ci loolu man loolu laa ciy àtte àttewu ma leneen waaw li ci yonent bi alayhi salaam parce que man ibn Abdallah ibn Mas'ud fekke naa yonent bi alayhi salaam àtte ci lu wuuteeg li ci Abdallah ibn Qays àtte ak Abdallah ibn Qays di Abu Musa al-Ash'ari li muy màgg màgg màgg nekk boroom kàngam ci l'islam mais quand duma du ma gis waxam mu wuuteeg waxu yonent bi alayhi salaam manaan parce que mooy diw ma bàyyi fi waxu yonent bi alayhi salaam di topp waxam du ko def laqad dalaltu idan waay waay kononte kon sànku naa wamaa ta kon man bu boobaa duma bokk minal muhtadiina ci ñi gindeeku gis nga ñii mooy xam nga nii la jullit bu nekk moom laañ lay wax ci madahib yi tout le temps ak aïma yi koo man di doon waxam bu wuteeg waxu yonent bi alei sat saam amul ay naan mooy diw de non amul mooy diw kenn ñu toppaloowul kenn ci ñoom kiñ ñu toppaloo mooy yonent bi saa sat salaam laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana man duma ma faatu ñëw ci kanamu yàlla mu naan ma lan moo tax nekkoon Maliki du ma ko laaj lu tax lu tax nekkoo woon Hanafi lu tax ne woon yow yow yow yow Ashari lu tax nekkoo woon Hanbali du duma ko laaj fenn la ma ko laaj. lu tax nekkoo woon ci wàllu tawhid Maturidi ak yooyu du la ma laaj lu tax ne woon Suufi lu tax ne woon Salafi du ma loolu suñu borom du ma ko ah. dara la ma ko laaj. waaw dara la ma ko dul laaj man rabbuka la may laaj kan mooy sa boroom ak lan nga doon lan nga xam ci nit kii ñu présenter yonent ma lay saa saam indi ko ne la kii loo ci xam loolu lañ koo lañ lay laaj moo tax mu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg dëgg nekk na pour yéen fii rasulillahi ci biir ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam uswatun royukaay xasana boo xam ne bu baax la kon moom lañ yoro wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko toppee di ngeen gindeeku waaw wal yahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim yonent ma suñu borom nee na ñi nga xamante ne nii fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi na def très attention ñi nga xam ne ñooy wuteeg ndigalu yonent mi aleyhi salaam di wuteeg sunna waaw lan lañuy lan la ñuy risquer an tusibahum musiba musiba moo leen di dal catastrophe moo leen di dal moo leen di frapper rus aw wala boo tusibahum yusibahum adabun alim buggal mu tar dina leen dal bu ñu continuer ci loolu mooy mësoo gis kenn ju ulamaul amilin ci boroom xam-xamul islam bi koo xam ne danaan la sama wax bu wuteeg waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam topp leen sama wax amul waaw nekkul taalibe nag tekkiwul ne man après léegi man même bu ma gisee lu wuteeg li nga xam ne moom la ñuy def man damay moom laa fekk sëriñ bi def mu wuteeg li yonent bi aleyhi salaatu salaam di def man ma ne li loolu laay def parce que ñun on est que des dañ naan la xëy bu ñu fontoo loolu du lay. loolu du lay sa sëriñ moom am na milti ngànt te sax sa sëriñ gis nga moom li koy metti mooy mu xam ne ah yow trouvé nga ne ndeke moom fii nii lim fi doon def wuute woon naag sunna te dulum tey parce que gisul woon texte gisu ci woon atteem yonent ma lay saa saam mu dox ijtihaad ijtihaadam wuuteeg li yonent ma lay saa saam atte woon yow mu xam ne yow taalibeem bi yow ndeke xam nga loolu mais nga insister persister di israr ci ne par force lii ngay def malgré tout dalay mere mere gu metti sax dalay mere mere gu metti ña nga xam ne ci taalibe bi ñoo bàyyi waxam topp waxu yonent bi alayhi salaam ñoom lay fonk ñoom lay yëkkati bëgg leen a taf ci boppam loolu mooy mbir mi mais nekku fi rek ay inna wajadna aba ana ala milla wala ala umma yooyu taxawut waaw fii yonent bi alayhi salaam mooy royukaay bi bu ku fi ku waxam wuteeg waxam dañuy jël say wax teg ko nee kaa inan man kaan la imaam Shaafi'i doon wax ne boroom xam-xam yi ñun ñëpp ñëpp dëkkoo nañu que xam nañu ne képp koo xam ne waxam dafa wuteeg waxu yonent bi alayhi salaam dañ koy jël waxam teg ko fële kaa inan man kaan ak kooku ku moom am di doon dañuy dóor wax ji fële waaw. loolu nag jaahil bu ko déggee danaan kii day xaru mais kii day xaru nit ki sëriñ bi lay diingat day diingat mais dama naan la waa yow tudde leen ko nu leen neex mais tudde ko nu leen neex. mais man ma dëppoog lu yeneen ma lay saa saam def moo ma gënal ma dëppook loo xam ne moom la sëriñ bu mu man di doon ak ku mu man di doon def lu wuteeg moom li mu def bu dee loolu mooy suiside mooy xaru mooy rey sa bopp mooy mooy jaay sa bopp mooy vraiment yow yow yow vraiment toog ci xottu nen kon toog ci xottu nen moo baax bu boobaa mo gars yi moo tax boo moo tax être jaahil c'est bon waaw ma riirandoo gaa yee ngi def may def déedéet wir mi waru teg foofu ala basira nga war a di évoluer waaw ana wa man ittaba'ani yonent bi saa salaam loolu la woo de jëm ci yoon woowu de ci xam-xam bu leer nañ lay teg muy xam-xamu alquran xam-xamu sunnatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam loolu la mawlaana ibn Mas'ud te gis nga amul woon mujaamala ci ci ci ci dëgg de dëgg taxaw ñuy raayante ginnaaw parce que mooy diw bon xam nga Serigne diw ko wax bokkuñu tariqa bu ma waxee li mu wax xam naa ne moom dafa wuteek li am li li nga xam ne moo dëppoo ak na mais bu ma waxee non c'est waxee day niru mooy day indi ay wax lan mooy boo waxee wax sunna fañ la commencé di indi wax wax dëgg mooy mooy société bu feebar la bu dee ne wax na moo mooy indi ay wax mooy indi feebar. mooy société boobu wéruñ mooy société boobu wéruñu mooy société boobu wéruñ gisoo Mawlaana amul mu mujaamala fil haqq ci wàllu dëgg moom di ci di ci raayalante ginnaaw ba ba ba neen taxaw ittihaad du taxaw nit di def ittihaad texte ne fi nga am texte bu leer moom muy def ab ab ab raisonnement par analogie bu wuteeg résultat bi joxe lu wuteeg li texte bi wax nga toog naan non garaawul moom moom moom moom ahl bokk na ci ñi nga xam ne ñoom am nañu possibilité def ijtihaad non non non amul lool danga naan é eh, mbir mi la ijtihaada fi muqaabal nafs amul ijtihaad raisonnement bu ñuy def en face de texte yonent bi alei sa salaam wax na alxuraan wax na jarul lii ngay def yii yépp ay dóor ci kaw air bi la jariwul dara waaw mooy kuy tabax ci air bi du jariñ dara parce que texte bi taxaw na sa raisonnement bi ngay def du taxaw tegal ne ñu jël texte bi moom la ñuy demee mooy suñu source amul mujaamala te mujaamala gi société yu bari rawatina ñun suñu bos sénégalaise looloo ñu yàq ci wàllu diine da gis ñoo xam ne ñu ñu naw lañ waaw ñu ñu naw lañ ay sëriñ ñu ñu naw waaye loolu feebar boobu génnuñu ci waaw mooy raayalante ginnaaw ci wàllu caaxaan waaw te nag du daanaka bari na ñu ñuy tudd ñoo xamante ne nii bañ fi newee noonu lañ doon doxale Ah. waaw waaye nag dal yi ku dee dib saint waaw ku dee rek dib saint ku dee rek nekku nekku nekku nekku wali yu daanaka waaw xarbaax yi taw ñu lay nettali lu ne waaye boo seetee ak dundam mujaamala gii lañ newe woon mooy ñenn ñi di raayalante gannaaw loo xam ne xam nañ ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne lii du dëgg waaye nag ñu koy def parce que pour l'entente xaw ma cordiale xaw ma l'entente kii mais yonent mi alayhi salaam bi mu nee Makka waxu est-ce que da woon boo c'est que fii pour garder la l'unité nationale wala l'unité de la patrie mecquoise l'unité de la sha'bul arabi wala mieux vaut rek bon ñoomin hubal yi déedéet qul huwa allahu ahad non qul yaa ayyuhal kaafiruun a a'budu maa ta'buduun wala antum wala antum aabiduuna maa a'bud wala ana aabidun maa a'bud lakum diinukum waliya diin mu jeex la mujaamala amul fii ay raayalante ginnaaw bu dëgg taxawee bari na ñu ñuy naw ci raayalante ginnaaw lañ dëkkoon moo tax suñu conséquence bi ñu am ci wàllu diine Sénégal bu calamité bu ñàng bi ñu nekk ba pare li ci mooy ba pare prétentieux ku fo ku tëb foog ne moom war naa taxaw di wax ci diine ji parce que imam la booy wax ñu ñuy ñuy artuwaate naan yow ginoo ñoo man diine ji ginoo ñu kii ñun dañoo jàng ba ne ar te waxul dëgg koo dégg mu ne dafa jàng ba ne ar waxul dëgg ku ne ñoom jeexal nañ téere yi man aarif ngay waxal loolu yépp ay caaxaan la du dëgg aarif dina taxaw ci ci ci télé bi naan man aarif laa fu loolu mooy waxi la mais soit sax na dëggu ci yow soit aarif mais bu dee li nga wax dafa wuteeg acte bu yonent bi alay saa saam acte woon dañ koy teg nee ak koo man di doon nekkal lu la nekk fardak lu la neex waxal loolu la neex nekkal mane ne ma ne nekkal lu la neex en dehors de nabi boo fi indee àtte bu loo man di wax Seydina Abu Musa al moo la gën a màgg yàq sa sëriñ ak ña leen topp ñépp moo leen gën a màgg fopp te Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi mu ñëwee mu àtte ba pare ne demal nga nga gis ko dina dëppoog man ci dina dëppoog li ma àtte danee way laqad dalaltu idan wa ma ana min al muhtadin way laqad dëgg dëgg kon dalaltu dinaa sànku idan bu boobaa bu ma àttee li mu àttee ginnaaw bi ma gisee li yonent ma lay saa saam àtte mu wuteeg moom li mu àtte wallahi kon laqad dalaltu konoon te kon dinaa sànku man ibnu Mas'ud Mas'ud ci tarfatal ayn bi ma ko defee lay sànku benn protection aw ma ko waaw wamaa anata man duma bokk minal muhtadiina ci ñi nga xam ne ñooy ñi gindeeku waaw mu ne kon affaire baa ngi ah bu la ci kenn nax laa wax yow boo newee nag ci ci ci ci dëgg mooy li yonent ma saa saa waxoon rek badaal islaamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuuba lil bii dafa commencé woon ci tumuranke ci étrangeté nit ñi nag wa sayaudu ghariban kama bada dina delluwaat ci tumuranke ga comme na mu ko tàmbale woon fa tuuba waaw texe ñeel na fa tuubaa texe lil xurabaa ñeel na bu keroog ba lislaam di delluwaat ca tumuranke ga comme ña nga xam ne ñoo tumuranke woon ba muy tàmbali yonent bi alay saa saam ak saxaabaam yi radiyallahu anhu bañ nee Makka nekkoon ca tumuranke ja ñañ newoon ci texe ñoom ah ba suñu borom di leen wax ci ci alquran di leen tagg ay udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa anna wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim bi gayri xaq illa an yaqulu rabbuna allah di leen tagg tagg yoo yële di leen jox digal yu rëy ya ci ñu mën a défendre seen bopp ñooñu nañu texee woon ne woon ci Tuubaa bu l'islam di delluwaat di tumurankewaat ña nga xam ne ñoo tumuranke jamono jooju nekk ci diine ji tax ñu tumuranke ñooñu ñoo am ngërëmu yàlla ñooñu ñoo nekk ci texe waaw mooy lu mooy boo dee yow yaay les yow yaay l'extraterrestre sax aux yeux des gens parce que ngay topp sunna jàppal sa sunna soosu nga topp ko waaw ak lu waay mën a wax waaw imaam buñ la mën a tëggal ngir mu ñëw discours la ngir nga arrêté li ngay def génn ci diine lu yoonu yonent mi aleyhi salaatu salaam bi nga teg sa tànk teggi sa tànk parce que niñ fi fekk ay mag ñi nii te li ñuy dañuy waxal mag ñi dul dëgg fan nga gis benn mag boo xam ne magu diine bu bu Sénégal surtout ñiy tudd ñoo xam ne dañuy fekk caaxaan di ko yëkkati amut ah, oh! figure yi ñu fiy tudd gis nga ma imagine ngeen moo Sëriñ Tuubaa radiyallahu ak Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu ak ñu mel ni ñoom ñu fekk neen di leen di ko yëkkati léegi ñoom ñu bëgg fee tëgal neen di mbubboo ñooñu naan la mag ñi lii lañ ko fekkoon dangay xam ne waxuñu dëgg waaw di nga tuumurànke yi dinañ la wax lu ne dinañ la liggéey dinañ la def lu ne bannir la mettre la au ban de la société mais garaawul yonent ma la saa waxoon na fatu dina l'islam dina dellu ci loolu kon nag yow ba nga nee ci diine ji di teg sa tànk ci sunna nga waroon a xam ne lii bum la bett ndax yonent bi alayhi salaam annoncé woon na ko wa huwa saadiqul masduuq comme li Ibn Mas'ud mii doon wax aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam waaw kon nag affaire bi lii la Ibn Mas'ud ne man duma àtte lan li kii wax duma ko def Ibn Mas'ud laqad dalaltu idan wa ma ana min al muhtadin ba léegi ñu ngi ci ñiy am sudus beneen bi mooy naa ngi moo tax naa ñu leeral que kii nii ci la ci paar yi lañ koy jox te dina le moo leeral jadda tamit maam ju jigéen comme ni buñ ñëwee ci masalaay maam ju jigéen euh, comme loolu mooy euh, loolu tamit day wane wax jiñ naan ay affaire bi wax boo déggee wax ju mel nii que ne miraas ak affaire u yi jëm ci wàllu yooyu dafa mel ni suñu borom wóoluwu ci kenn boppam la ci wóolu moo tax mu defal ko boppam loolu wax ju yàqu la loolu wax ju yàqu la parce que loolu noonu ngay wax li ko gën a màgg mooy julli waaw ay zakat joxe zakat miraas yii li muy màgg màgg ak yi jullee ko doole fopp waaw baax na ba yowmal qiyam moom la ñuy seet bu baaxee nga nga mucc bu baaxul fa ngay commencer am problème ba fa ngay duggi waaw te mooy imaadu diin gi téye diine gi yépp te yonent mi alei satu suñu boroom da ko jox ko mooy suñu boroom ñëw ci alquran ne innama sadaqatu lil fuqara wax ñi ñu koy jox ñëw ci fii nii mu leeral ñi ñuy jox côté miracle loolu tekkiwul ne wóoruwu ci yonent mi alei satu salaam wala bon parce que ñëw rek ne wóoluwu ko ci ñu bari ñemewu ñoo wax loolu ñu koy jéem a bu dafa mel ne ma ne melul dara lépp lu ko wóolu suñu borom nag fa'aalul lima yurid wala mu'aqqabul hukm mooy def lu ko neex mooy leeral lu ko neex lu ko neex mu bàyyi ko ijmaal ko bàyyi ko mu lëmu bàyyi yonentam bi ndawam bi sallallahu alayhi wasallam leeral ko comme li mu waxoon moom ne innama uhillu kama yuhillu Allah wa uharrimu kama yuharrimu Allah waaw yuusiku ahadukum yonent bi saa saa am ne léegi rek gis kenn koo xam ne day lekk ba suur jekki ci ci ci ñaari jekki jekki mooy toog ah naan man man daal bay na bay na naa kitaabullah waaw ñun daal téere yàlla bee fi ne ñun daal àtte bu ñëw nañ xool lan la ci téere yàlla bi wax bu téere yàlla bi waxee ñu ànd waaye bu ñëwul ñu bàyyi yonent ma lay saa saa ne ma ne dañ ma jox alquran wa mithluhu ma ne leen damay xaraamal comme ni suñu bo ni allah di xaraamale di daganal comme ni borom bi subhaanahu wa di daganale moo tax loolu wax ju yàqu la suñu borom amul lenn loo xamante ne ni lu muy jël di luy jógee ci moom di dem ci jaam yi lu dul yonent bi aley saa la ci wóolu ci moom lay jaar waaw moo taxoon mu doon wax naan allahu huwa al wa ana al qaasim wa ana abul qaasim ñaateel la ko al imaamul buxaari tudd ci saxiix bi allahu buur yàlla huwal mu'ti mooy kiy joxe te lool tekkiwul mooy joxe rek wa ma ataakumur rasul fa xuduuh ci wàllu zakat yi ak fay uyeeg butin de guerre du lool kese mu'ti yi tekkiwul ne mooy buur yàlla mooy joxe wa anal qaasim qaasim dafa nekk prénom boo xam ne mooy lu nit kiy def tout le temps la alxaasim may séddale mu génn àddina tekkiwul ne moom da koy bàyyi non non wa ana alxaasim man man maay ki nga xamante ne nii maay séddale wa ana taman maay abul xaasim mooy abul xaasim yi sallallahu alayhi léegi affaire bi lool la buur yàlla moo tax gis nga lii moo ko leeral moo ko leeral lii sudus est-ce que alxuraan du du recensé nañ alxuraan ñi mu wax ñooy am sudus est-ce que gis nga ci euh, euh, sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor ko jur amu ci te bu ci amoon kii nii Abdallah ibn Mas'ud kii ibn kii euh, Abu Musa al yi te Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kaana min huffaadil Qur'aan min ulamaa'i saxaaba bokk ci ñi gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam ci wàllu xam-xam te bokkoon na ci ñi nga xam ne dañu wattu woon al-Qur'aan mooy ne yow bu doon àtte kii nii lii ñu ko laaj dafa nekk al-Qur'aan du ñëw rek ne aaya bi lii la wax mais moo tax mu def ijtihaad ndax amul ci al-Qur'aan waaye yonent bi alayhi salaam faraa'id yi nii moo ci dugal kii al imaam Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kon mim ne laqad idan ginnaaw bi mu ne laqad dalaltu idan kononte kon sànku naa wa maa ana min al muhtadiin taman bokkuma kon ci ñu gindeeku aqdi lan moo tax mu ne aqdi fiiha bima qada an-nabiy sallallahu alayhi wa damay àtte ci question bii ngeen ma laaj nit ku génn àddina bàyyi fi doom ju jigéen sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur ak sëram man duma ci àtte comme li Ibn Mas'ud wax ni Ibn euh, euh, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wax jox doom ji jigéen ji moitié jox sët bi moitié sët bu jigéen bi jox ko dara man duma def lool ana nan ngay àtte yow ibnu Mas'ud mu ne aqdi fiiha bima qada an-nabi dama fi àtte li nga xam ne moom la àtte an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam libnatin léegi mu ne loolu lay àtte nii kon déglu leen yonent bi alayhi salaatu salaam àtte ci lii moo joxe fard bi yonent bi alayhi salaatu salaam ko joxe muy an ah as-sudus bi moo ko jox sët boo xam ne bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur mu ne kon man lii lay àtte mu ne lilib na li lilib nati nis doom bu jigéen bi moitié lay am te loolu alquran a ko wax loolu mooy mooy kii bi nga waxoon sànq hein mooy kii bi nga waxoon sànq aaya bi loolu leer na waaw loolu aaya bee ko wax mooy fa in kaanat wa in kaanat waaxida falaha nis bu dee doom yu jigéen yi mu fi bàyyi kenn la kooku moitié lay am kon looloo ngoog yonent bi alayhi salaatu salaam ne kon kookoo ngoog léegi lan moo ci tegu ana lan moo ci tegu lan moo ci tegu <clears throat> li ci tegu mawlaanam nu Mas'ud <clears throat> mu ne kon walil lil uxti lib li libnati li libna libnati nis kon moitié la doom ju jigéen ji am <coughs> loolu leer na <coughs> léegi walil uxti ki nga xam ne mooy sœur bi kanta moom euh, non li libnati nis walibnatil ibni sudus voilà mu ne kanta doom ju jigéen ji sët bu jigéen bi nga xam ne doom bu góor a ko jur kooku moom man ibnu Mas'ud la ma gis yonent ma lay saaf saaf àtte ci ci kaabu mel nii ginnaaw ba mu joxee doom ju jigéen ji moitié moom da koo jox mooy sët bu jigéen bi daf koo jox li xam ne mooy sudus daf koo jox li nga xamante ne mooy sudus waaw jigéen ji moitié walib natib wali ah eh? wal ibnati libni sudus kooku un sixième takmilata thuluthayn mu matal deux tiers yi wamaa baqiya li des falil uxti ñu jox ko sœur bi kon affaire baa ngoog lii la ci yonent lay saar àtte moo tax foo fekkee kaabu mel nii doom ju jigéen nekk fi nit génn àddina bàyyi fi doom ju jigéen ak sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor moo ko jur mooy ne ki nga xam ne mooy sët bu jigéen ba sudus lay jël te loolu hein yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko àtte waaw léegi kon loolu mooy sixième bi léegi mu def septième bi waaw septième bii nii mooy sœur boo xam ne sœur boo xam ne set fois-ci waa ji dafa génn àddina bàyyi fi sœur boo xam ne papa kese lañ bokk ak sœur boo xam ne papa ak yaay lañ bokk est-ce yaa ngi dégg bi mu génnee àddina set fois yi moom ñi mu fa bàyyi mooy ñii sœur boo xam ne papa kese lañ bokk ak koo xam ne beneen sœur boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay kooku moom it sœur boobu mooy sœur bi nga xam ne papa kese lañ bokk day am un sixième moom dañ koo qiyaas ci kan ci cas jóge léegi muy sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor moo ko jur bu dee daf fee nekk ak ak kan ak bàjjanam ak bàjjanam sànq Mawlaana Ibn Mas'ud du wax nañ la ko sànq hein loolu la ci yonent mi alayhi loolu lañ xiyaas ak ki nga xam ne mooy sœur boo xam ne papa kese la bokk ak ki faatu ak monsieur ami faatu bàyyi ko fi moom ak beneen sœuram boo xam ne ñoo bokk nday ak bàyyi sœur bi nga xam ne papa kese parce que sœur bi mu bokkal nday ak bàyyi mooy ëppale quant à bi nga xam ne moo bokk ak moom baay moom un sixième lay jël ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy euh, sept personnes yi xoolal al imaam ibnu Mas'ud radiyallahu anhu bi nga xam ne mooy ñu continuer xadiis bi juste rek li ci li ci tegu bi mu àttee lii ñam ko wax ñoom Huzayl ibn Shurahbil nee na fa naa Aba Muusa fa axbarnaahu bi qawli ibn Mas'ud nee na bi dëkkalee Abu Muusa mooy bi eh, Seydina ah, kii eh, Abu eh, ibn Mas'ud radiyallahu moom ah, nee na du topp li Abu Muusa al-Ash'ari atte parce que bu boobaa kon sànku na ta bokkul ci ñi gindeeku ndax moom li muy def mooy da ciy atte li mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa daal di ciy àtte mooy jox un sixième ki nga xam ne mooy doom ju jigéen doom ju jigéen joo xamante ne nii ki ko jur ah ki ko jur mooy euh, sët bu góor bi mu deñee wax ko loolu ñu dem waxaat ko imaam ibn abu musa al-ashari ne ko ah ibn mas'ud de lii la def wax barnaaw bi qawli ibn mas'ud lii la fa qaala xoolal rek Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu mu ne waxul waay waay dara fii kooku waxu fi dara non non moom maîtriser wul masala bi non dafa juum non xam nga lu wax dane laa tasaluunii maa daama hadha al-habru laa tasaluunii yéen ñi bu leen ma masala diine bu leen ma ko laajati maadaama fekk haadal xabru kaan fóore boroom xam-xam bu rëy bii fii ko mu ngi seen biir muy ma Mas'ud mu ngi fii Kuufa fekk mu ngi fi bu leen ma laaj parce que li ngeen may laaj man dem leen ngeen laaj ko kon ndax kaan mu toll nii Allahu akbar neewul yii bés bu ma kiiwee day yàq sama day yàq sama réputation waaye sama taalibe yi ma ñëw di leen wax ne sëriñ diw bu leen ma laajati fekk sëriñ diw a nga fi dem leen di ko laaj laaj yi <laughs> wàcc googu gaa yu bari amuñu ko <laughs> Allahu akbar lii mooy al ilmu ndax al ilmu rahimun bayna ahlihi al waaw cordon um, umbilical la diggante ñi ko am waaye du ay bomb yu ñu teg di ko fëggantee ki pistolet ki ak li nga xam ne mooy ay paakaa ki épée déedéet kon as ah, kon sudu sa ngo kon cette personne ko moom hein muy papa ak yaay ak maam ak ki nga xamante ne muy maam ju góor ak maam ju jigéen waaw waaye même maam ju jigéen jooju bu dee ñu bari lañ it ñoom ñoo koy bokk ah waaw mooy bu dee ne moom ay maam yu bari la fi bàyyi maam yu jigéen yu bari ñoom dañuy bokk sudus bi waaw kon léegi nañu nañu nañu lim mooy baay yaay maam ju góor maam ju jigéen waaye ak doom yoo xam ne sët bu jigéen waaye it euh, buñ ne nee sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur la fi bàyyi ak ak ak seen ak bàjjanam mais mooy bu doon sët yu jigéen yu bari lañ tamit ñoom ñépp ñooy bokk li nga xam ne ñoom ñooy bokk un sixième bi ba pare ñu yemoo ci mooy buñ koy sédd amul góor a jigéen ñoom ñépp a koy bokk ñoo ci yem bisawiya ah. waaw mooy benn sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur wala ay sët yu jigéen yoo xam ne doom bu góor moo leen jur fekk seen bàjjen nekk fi muy seen muy eh, seen wala seen rakku papa bi jigéen moom seen moom maam bi muy génn àddina la bàyyi seen bàjjen a ngi dund mooy seen rakku papa wala seen magu papa ju jigéen ñoom muy ñu nekk deux sœurs deux heures wala trois jëm wala kenn wala jëm en tout cas lu man di doon ñooñu un sixième bi bu dee kenn la moo koy jël bu dee ñaar lañ ñoo koy bokk bu dee ñett la ñoo koy bokk ainsi waaw kon am nañu ñaari parents yi bu dee ne waa ji bi muy génn àddina bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi loolu mais <coughs> mooy amul doom maam wax nañ la maam day taxaw palaasu baay mais bu dee bàyyi newu fi maam ju góor ak maam ju jigéen bu reene tamit yaay new fi ñoo ñépp bu dee amul doom ju fi nekk doom ak walla sët bu boobaa ñoom dañuy jël loolu mooy tamit kon kon am nañ baay yaay maam ju góor maam ju jigéen ay sët yu jigéen yoo xamante ne dañ fay nekk ak seen bàjjan wala ab sët bu jigéen boo xam ne dafay nekk ak seen bàjjen ñi ñépp un sixième lañuy jël waaw waaye it gis nañ frère yi nga xam ne mooy frère bu mbokkal baay bu dee ci fenn génn àddina foo bàyyi frère bu mbokkal baay ah non sœur maanaam frère mooy benn sœur boo xam ne moo bokk ak moom baay waaye sœur boobu daf ko fee bàyyi ak sœur bu mbokkal nday ak baay sœur bi mbokkal baay kese moom mooy am un bu dee kenn la moo koy jël bu dee ñu bari lañu bu dee ñu bari lañ tamit ñoom ñooy bokk un sixième bi te ci yem waaw mooy monsieur A bi mu génnee àddina tey dafa am ay sœur germaine ab sœur germaine koo xam noo bokk ak rakk bu mu bokkal bu jigéen wala magam bu jigéen bokkal ndey ak bàyyi waaye bàyyi na fi yeneen ñaari rakk yoo xam ne yu jigéen yoo xam ne ñoom papa kese lañ bokk waaye bokkuñu yaay bu boobaa ñoom ñooñu ak ñu man di tollu ñoom ñoo jël un sixième bi ñooñ nga xam ne ñoom ak monsieur A mi faatu ñoom ñoo bokk papa waaye bokkuñu yaay waaw te tamit mooy ki nga xam ne euh, wàll wi moom la ki nga xamante ne nii euh, mooy doom joo xam ne mooy ki ñu xiyaas ak kii ak doom jigéen kon oxtu ak kooku ki ki ki mujj mooy li aaya bi doon wa in kaana rajulun yurasu kalaalatan aw imraa wa lahu axun aw uxtun fa li kulli min waaxidin minhum as-sudus mooy benn kooku mooy sixième bi koo xamante ne nii euh, yaayu ki faatu moo ko jur moo xam kooku noonu moo moo ki faatu moom yaay lañ bokk xam nga wute naag biñ jóge sànk biñ jóge sànk mooy këne euh, bi muy génn na fi bàyyi sœur boo xam ne moo bokk moom day ak bàyyi ak sœur boo xam ne bàyyi kese lañ bokk wala ay sër yoo xam ne bàyyi kese lañ bokk kooku côté bàyyi la fii nii nag dafa wuteeg foofu mooy dernier bii dernier bi beneen affaire la mooy day nekk kenn koo xam ne doo euh, moom li bokk ak ki faatu mooy ñoo bokk yaay yaay lañ bokk ñoom yaay mais bokkuñ papa yaay lañ bokk moo xam kooku góor la wala jigéen la mooy beneen sëram mooy cette fois ci dafa génn àddina wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw aw uxtun bu dee daa benn waay boo xam ne moom lañuy ñuy doonu tey kalaala la bàyyiwu fi kenn ci baay ak yaay bàyyiwu fi doom du sët bu jigéen du sët du sët bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi sët hein walla as ndaw la fekk moom mu am frère wala sœur ku nekk ci ñoom ñaar sudus lay am kooku mooy lan mooy sœur boo xam ne sœur bii nag que ça soit sœuru yaay mooy sœur boo ku mbokkal yaay ci la mooy sœur bu mbokkal yaay bu boobaa day bokk day dugg fii waaw mooy ne fii nii li ko wuteekee mooy ci côté baay la kii nag moom ci ba ci yaay mooy sœur boo xam ne yaay kese lañ bokk bokkuñ papa moo xam nag sœur la walla frère ñoo ci yem comme ci man di doon sudus ngay jël kon nii ñooy set ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yelloo li nga xamante ne mooy sudus muy baay yaay maam ju góor maam ju jigéen doom ju doom sët bu jigéen boo xam ne doom ju góor a ko jur fekk na a ngi fi waaye it ak kan ak ki nga xamante ne mooy sa frère sa sœur boo xam ne yéen a bokk papa waaye bokk ngeen yaay ta fekk am na beneen sœur boo bokkal papa yaay ku fi nekk wala waajoo xam ne kenn koo xam ne yaa bokk ak moom papa non yaa bokk ak moom yaay kese. te bokku ngeen papa moo xam na góor la wala jigéen ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy asxaabu as-sudus ñoom set lañu léegi nan la ko boroom ar-Rahabiyya waxe ah mu ne was-sudsu fardu sab'atin min al-adad abin wa ummin thumma bintin ibni waj <laughs> was-sudsu fardu sab'atin min al-adad abin wa ummin thumma bint ibnin wa jadd wal ukhtu bintul abi thumma al-jadda wa waladul ummi tamaamul idda fal abu yastaxiquhu ma'al walad wa hakada al ummu bi tanziili samad wa hakada ma'a waladi libni alladi maa zaala yarfa'u izrahu wa yahtadi wa huwa lahaa aydan ma'al ithnayni min ixwati al mayyit faqad haazayni waljaddu mithlu labi inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa mud wa maddihi illaa idha kaana hunaaka ighwa li kawnihim fil qurbi wa huwa uswa aw abawaani mahuma zawjun warith fal ummu lithuluthi ma'al jaddi tarith hakadha laysa shabihan bil abi fi zawjatil mayti wa ummin wa abi wa hukmuhu wa hukmuhum sayaatii mukammalal bayaani mukammalal bayaani fil haalaati wa bintul ibni taxudu sudsa idaa kaanat ma'al binti misaalan yu'tadaa wa hakazal uxtu ma'al uxti allatii bil abawayni yaa uxayya adlatii wa sudsu fardu jaddatin fin nasabi waaxidatan kaanat li ummin wa abii wa waladul ummi yanaalu sudsa wa shartu bi ifraadihi laa yunsa wa in dasa wa nasabul jaddaati wa kunna kulluhunna waarisaati فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أما أب بعدا وسدسا سلبت wa in takun bil aksi fal qawlaani fi kutbi ahlil ilmi mansuusaani laa tasqutu al bu'da ala saxiixi wattafaqa al jullu ala tasxiixi wa kullu man adla bi gayri waarisin famaa lahaa hazzun min al mawaarisi wa tasqutu al bu'da bi zaati al qurbi fi al madhabi al awlaa fa qul wa qad tanaahat qismatul furuud min ghayri ishkaalin wala ghumuud gis nga affaire ni mu guddee moom xam nga <laughs> da na tudd nag après dugg ci détail yu yan condition lañ koy amee yan condition lañ ko dul amee looloo tax mu gudd mais bon il faut bien imaginer qu'on n'est pas là pour tudd lii la mu ne wa sudsu <laughs> wa sudsu fardu sab'atin min al adad mu ne un sixième bu ñu xaajee alal ji juróom benn xaaj benn xaaj bi fardu sab'atin min al adad ñi ko am ci ñi nga xam ne ñoo yelloo lool ci miraas sept lañu juróom-ñaar lañu ci seen nombre abin baay wa ummin ak ak yaay summa ginnaaw gi bintib nin wajad ak doomu ji doom mooy sët bu jigéen boo xam doom bu góor a ko jur wa jadd ak maam wal uxtu cinquième bi mooy sœur bintul abi koo xam ne moom mooy baay kese nga bokk ak moom ma ginnaaw gi al jadda mooy maam ju jigéen wa waladu al ummi mooy ki nga xam ne yaay ngeen bokk mais bokk ngeen papa kooku nag wax nañ walad bi que ça soit góor wala jigéen ñoo ci am tamaamul iddal mu ne lii moo matal siisi mu ngi noonu mooy boo jàppee weer bi jàpp nga lépp wat sut su fardu sab'atin min al-adad abin wa ummin thumma bint ibnin wa jadd wal ukhtu bintu libni thumma al jadda wa waladul ummi tamaamul idda mu ngoog après bi mu waxee ñoonu kon sabatun al abu baay baay yaay ak sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor ko jur maam maam bu sœur boo xamante ne nii kook baay kese la bokk ak ki dem ak ki nga xam ne mooy maam ju jigéen ak ki nga xam ne mooy walla waladul ummi mooy ki nga xam ne moom sa sœuru ki frère ki dem la wala sœuru ki dem la mais yaay kese lañ bokk après nag ci la dugg nag di wax détails yi ci yan condition te yooyu wax nañ ko sànq ci ci gàttal kañ la ku nekk di yelloo yooyu fal abu yastahiquhu ma'al walad mu ne bàyyi fi muy fi muy fi muy fi muy fi muy yellee fi muy yelloo bi un mooy bu dee euh, ki nga xam ne dafa génn àdduna dafee bàyyi doom comme li alquran wax waaw ah. bu dee ne nit ki dafa génn àddina ay waajuram war koo doon bu dee nit ki dafa génn àddina ay waajuram mën koo doon fa in kaana <coughs> mu ne kii waaw euh, euh, wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kaana lahu walad moo tax mu ne fal abu bàyyi yastahiqu day yelloo un sixième ma'al walad bu dee doom a ngi fi moo xam góor la wala jigéen wa hakaza mu ne naka nii al ummu yaay naka nii la mooy fi muy yelloo un mooy bu dee doom a ngi fi mu ne lii luy nii al loolu yaay it loolu di tanzili samad ci àtte bi nga xam ne alquran bi nga xam ne moom la suñu borom bi nga xam ne mooy asamadu ah, wi mu ñépp soxlaal mooy ki nga xam ne amul biir moom li nga xam ne moom la ñépp soxlaal parce que du du doo xam ne du forme amul forme amul loolu kooku nga xam ne mooy asamadu nga moo nit ñépp moom la ñuy jublu moom la ñuy soxlaal ah mu ne ci alquranam ak lam fa wàcc wa hakada ma waladil ibni alladi ma zaala yaxfu israhu wa ba nim jeexe kon loolu mooy ñi nga xam ne mooy asxaabul furuud bi nga xam ne mooy as waa as sudus ñiy jël un sixième kon mu ngoongu baay yaay maam ju góor maam ju jigéen ah boo xam ne papa kese ngeen bokk bu dee ne à condition mu fekk mooy ñoom rekk nga fi bàyyi moo ñoom rek a fi nekk mais daf fi nekk ak sœur boo xam ne ñoo bokk ak ki génn àddina ma bokk ndey ak baay wala koo xamante ne nii comme ndaw si sët bi wax nañ la ko sànq ah comme li Mawlaana Ibn Mas'ud daal di wax na yonent mi saa saa am loolu la àtte wala waa ji nga xam ne moom ak ki génn àddina moo xam sœuram la wala frère la ah waaye yaay lañ bokk côté yaay lañ bokk ñoom côté yaay lañ bokk ñooñu yépp mooy bu dee ne dañu fee wéet waaw ah. léegi euh, kon loolu mooy li nga xamante ne mooy li jëm ci as-sudus léegi nag ñu xool ana moo tegu ci as-sudus ginnaaw as-sudus xam nga moom boo seetoo raxabiya bi mooy nii la ko tëddale mooy moom sudus la mujjee moo tax ca fayam ca fin ba liñ mujjee liir sànq mu ne wakkat tanaahat qismatul furuudi min ghayri ishkaalin wala ghumuudi mu ne waqad tanaahat te jeex na qismatul furuudi jeex na mooy par yi ko suñu borom def alquran ak ñan ñoo yelloo dara moom wax na ko pare par que moom sudus un sixième la jeexale mooy nisfu la commencé jeexale un sixième alors que ñun demewuñ noonu ñun dañu demee li alquran demee moo tax moom di naan waqat tanahat foro bi jeex na min ghayri ishkalin sans aucun problème no problème no problemos wala humuudi te amul benn ab lënt lënt wala loo xam ne lu ci naq ñàkk leer la mooy leer na nañ ñun nag pareeguñu foofu mooy ñun sudus kon kon gis nañu solution yi gis li nga xamante ne mooy nisfo gis li nga xamante nii gis li nga xamante nii mooy sudus léegi alquran lan la ci teg léegi ñu toppaat aaya bi ñu jëlaat aaya bi ci début bi xool ba léegi ñi muy sédd ne jox leen leen lii bañ xamee lool la mooy gisoon nañ solosaani nisfu surus ban moo ci tegu ñu jëlaat aaya bi ah suñu boroom kon aaya onze ba léegi ci suuratu nisaa ci suuratu nisaa ah mu ne kon ba'da a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim yuusiikumullahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayni fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak thuluthaa ni ngoog wàcc jàll nañ ko un wa in kaanat waahidatan falahaa nisf nisf ngoog muy moitié gis nañ ko wa li abawayhi li kulli waahidin minhumaa as-sudusu mimmaa taraka in kaana lahu walad sudusa ngoog moom lañ gis léegi muy ñetteel bi léegi nag kon ñu déglul ñu jàpp lan moo ci tegu fa in lam fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu fa li ummihi sulus kon sulus ango kon bi ci tegu mooy sulus mooy un mooy un kon lii la alquran wax ci un tiers que euh, j'espère qu'on va fi euh, dinañ am euh, euh, possibilité jeexal ko c'est vrai que desu taxu ko sulus sulus taxu koo bari noonu xoolal kon dane léegi kon nañ wax aaya bi lan la wax ci waa sulus ñi nga xam ne ci ñuy doon ñoom ñoo yelloo am alal ji bu ñu ko xaajee ñetti xaaj ñoom foo leen fekk ci miraas ñooy jël un tiers benn wàll bi bu dee conditions yi daal dinay réunir bien sûr waaw bu dee ne conditions yi réussir na bien sûr léegi as kon suñu boroom lan la wax waxal aay bi mu ne ginnaaw kon bi mu waxee sudus biñ jóge sànq sànq wali abawayhi ñeel na ñaari baayam mooy yaayam ak baayam baayam ak yaayam li kulli waahidin ñeel na kenn ku nekk ci ñoom ñaar minhuma ci ñoom ñaar as-sudus li nga xam ne mooy un sixième mimma ci li nga xam ne taraka la bàyyi keseen doom ji faatu in bu ne bu dee ne inkaana bu dee nekk na ñeel la hoo ñeel ko wala dun doom mu ne fa in lam yakun léegi nag ñu ngi ñëw ci sudus fa in lam yakun bu dee ne nag lahu walat bu dee ki génn àddina cette fois-ci bàyyiwu fi doom wa warisahu abawaa voilà kon fulus fulus fulus déggul fa in lam yakun lahu walad mooy cette fois-ci monsieur A dafa faatu amul benn doom mooy ascendant ascendant amul ascendant mooy doom yi sët yi jëm suuf descend non loolu mooy descendant descendant mooy sët yi mooy doom yi sët yi jëm suuf ascendant mooy baay ji yaay ji jëm kaw léegi mooy moom am na ascendant mais amul descendant c'est-à-dire am na ay sët yoo xamante ne nii mooy amul amul doom amul sët fa in lam yakun lahu walad mooy amul descendant mais am na ascendant wa warithahu mu war koo donn abawaahu ñaari baayam mooy baayam ak yaayam mu ne bu boobaa fali ummihi sulus yaay ji mooy am un tiers waaw après parce que cas bi baay ji mooy jël li ci des waaw parce que baay ji da koy jël bi ta'sib ndax alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar ah comme que nee na bu dee nekk ki génn àddina monsieur a tey bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi sët bàyyiwu fi dara mais baayam ak yaayam a ngi fi ñoo ko war a doon mu ne fali ummi yii bu yaayam ak sulus moom moom un tiers bi kon loolu leer na kon yaay ci cas bii moom mooy am un tiers li des nag mooy deux yi des xan lañ koy jox baay ji ndax lan moom mooy rajo rajulin zakar fii loolu benn la léegi nga ne ma continuer aay bi kon benn kaaw ngokk léegi continuer aay bi ñu xool est-ce que tudd na sulus après ñu ne waaw kon nañ continuer kon yow li ngay njëkk a jàpp mooy jàppal ne kon yaay ci cas boo xam ne cas de figure boo xam ne monsieur A mooy ki génn àddina ah moom daf fee bàyyi yaay ak bàyyi te amul doom amul sët amul dara ci loolu amul ascendant mais amul descendant mais am na ascendant mooy bàyyi ma yaay ma ngi fi bu boobaa dañuy jël alal ji nu mu mën di toll ñu xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi ñu jox ko yaayam waaw kon sulus a ngoog léegi continuer ñu continuer aay bi ndax est-ce que na sulus mu ne kon ginnaaw bi mu waxee ne fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaa fa li ummihi sulus mu ne fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus min ba'di wasiyatin yuusi biha aw dayn aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan min allah inna allah kaana aliman xakima kon fii gisuñ fi sulus li te li ci tegu yëpp gisuñ fi sulus ah sudus la fi tuddaat te loolu gis nañ ko sànq léegi kon continuer aaya 12 bi kon ci suuratu nisaa ba léegi mën na la waaw kon ñu continuer ba'da billahi minash shaitani rajim wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad loolu nisfu la wax waxul tulul kon déggoo ko boo ko déggee rek nga alerté ma léegi damay wax rek ba ma dégg ko fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wa lahunna ar-rubu'u mimmaa taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimmaa taraktum min ba'di wasiyyatin tuusuuna bihaa aw dayn wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'atun wa lahu axun aw uxtun falikulli waaxidin minhumaa as-sudus fa in kaanuu akthara min dhaalika fahum shurakaa'u fi ath-thuluth. ma ne ma ah dégg naa thuluth ma ne ma dégg naa thuluth léegi kon waxaatal ma déggaat noo ko waxee ba agsi thuluth ma ne waaw kay xaaral parce que mooy fi ñu dogoon sànq. ah wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra wa lahu akhun aw ukhtun falikulli waahidin minhu as-sudus voilà léegi nag lan nga teg foofu lu sudus ne fa in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi as-sulus voilà kon kon ñooñu ñooy ñan kon mu ne suruus bi fa in kaanu xam nga dane woon nañ jël ci kaw dane wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imraa bu dee ne jigéen goo xam ne góor goo xam ne wala xam ne tey moom la doon muy kalaala bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi bàyyi bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi sët ah wala hu axun aw uxt waaye bàyyi na fi frère bu frère walla sœur fa li kulli wahidin minhuma sudus ku nekk ci ñoom ñaar day am un sixième mooy kaa bu mu ci doon yow de kooku day jël un sixième waaye fa in kaanu akthara min dalik loolu mooy benn frère ak benn sœur mais bu dee deux frères lañ nag wala benn frère ak benn sœur wala deux frères wala trois frères wala quatre frères wala deux sœurs wala trois sœurs wala quatre sœurs wala quinze sœurs ana lay demee mu ne fa in mu ne fa in kaanu aksara min zalik bu dee ëpp nañu benn mooy nit ki génn àddina bàyyi fi benn frère walla benn sœur hein kooku dane ñoom ku nekk surus lay am waaye nag bu dee dañoo ëpp lool mooy deux lañ jëm kaw mu ne fa in kaanu bu dee ne frère am yooyu mbokku mbokkam yooyu mu fi bàyyi muy ay magam wala ay rakkam dañoo ëpp benn nag fa in kaanu aksara min dalik mooy ëppee benn fahum ñoom ñépp shurakaa'u fi thuluth ñoom ñooy bokk dañuy xaaj alal ji ñetti xaaj jël benn xaaj bi jox ko sœur yoo yële wala frère yoo yële mooy ñaar jëm kaw ci frère walla sœur loolu lañ leen di jox waaw kon lii la alquran wax ci wàllu sulus kon nga ne ma kon yow attends kon yow sulus ñii rek la wax aaya boobu boobu léegi yow aaya bii dafa jeex dafa jeex <coughs> ma ne la waaw xaaral ma wax la xaaral ma continuer foofu shuraka fi sulh mu teg min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min allah wallahu alimun halim ma ne fii dala jeexe li jël ay tilka hududullah waaye ci lim doon wax foofu la jeex nga ne ma doo seetal aaya bu mujj ba comme que nee nga ma aaya bu mujj ba moom ci la ma ne la waaw kaañ ko seet fin suratu nisa dernier verset dernier verset a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim est-ce que suruf am na fa wa yastaftuunaka qulillahu yuftiikum fil kalaala in imri'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa wa huwa yarithuhaa in lam yakun laha walad fa in kaanat ithnatayni falahumaa thuluthaani mimmaa tarak wa in kaanuu ikhwatan rijaalan rijaalan wa nisaa falidhakari mithlu hazzil unthayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim. jeex na de. déggoo fi sulus ma waaw kon kon yow euh, ba kon yow bu ma comprendre kon sulus ñaari personne ko moom ñaari façon nit selon li nga ci li alquran wax man la waaw kon bu njëkk bi mooy yàlla ummu yaay boo xam ne nit ki amul doom ma na la waaw fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawaahu fa li ummihi sulus bu dee ne ki génn àddina amul benn doom amul sët ñaari baayam ak ñaari waajuram war koo doon papaam ak yaayam kon yaay ji mooy am un tiers ma la waaw waaw ah la waaw lii la waaye am na benn sew-sew mooy fekk fekk am na beneen condition loo xam ne aay bi wax na ko def koo continuer bi muy wax sudus te sànq waxoon nañu ko ne bu boobaa yaay dañ koy jële ci sulus ci un yóbbu ko ci sudus loolu tudduñu ko dana ma ma ne la may ma ma tuddal la lool bala ngaa dem très bien ci sa récapitulatif bi nga def parce que may na ma loo xam ne naroon na ma rëcc complètement jazakallahu xayran mooy condition yi ko yaay bi amee sulu si lii la déglu te loolu aaya yee ko wax comme aaya bee ko wax xoolal fa in lam yakun lahu walad bu dee nekk doom ji tey doomam ji waa ji dafa génn àddina amul doom amul sët wa warisahu abawaahu pàppaam ak yaayam war koo donn fali ummihi sulus yaayam mooy moom un waaye nag li continuer aaya bi mooy indi beneen condition bi fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sulus waaw kon mooy <laughs> mu teg bu dee ne nag waa ji dafa génn àddina amul doom amul sët bàyyi fi yaay ak papa mais bàyyi fi deux frères jëm kaw bu boobaa xam nga dañ ne la woon ci la yaay ji di toxoo un tiers dem ci un sixième xam nga un tiers moo ëpp un sixième moom day toxoo ci li gën a bari dem ci li gën a tuuti muy un sixième loolu daa am lu muy sous-tendre aaya bi am na lu nekk ci suuf loo xam ne